mooy gis nañ ne yonent bi aleyhi dafa utiliser kon loo xam ne ndab la ndabul yéeféer la mushrika waaw ndax baaj bi ndab la noo ndab mooy lépp loo xam ne moo leen naan récipient ma waa ah, ah, ah, et alors après problème li ci newoon problème leeral na ko nee nañ ko mbir mi dafa nekk loo xamante ni nii hein médd mu ne loolu garaawul waaw ndax parce que dibaaruha tuhuruha ba ñu ko wullee mooy ak laabam ñu ne la mais c'est boo gisee laaj bii ñu lay laaj ñu lay naan la dafa utiliser ndabul yéeféer mais dafa fekkoon ne moom aleyhi salaatu wassalaam comme nim ne ci xadiisu seydina abu Tha'labatil Tha'labatal Xushani ah abu Tha'laba al-Xushani radiyallahu anhu moom aleyhi salaatu wassalaam muy xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayriyu an-Naysaabuuriyu rahmatullah alayhima mais xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam ah moom moo tere woon ku lekk ci ndabal yéefér ndax Seydina Abu Sa'laba radiyallahu anhu nee na man damaa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna bi ardi qawmin ahli kitaab afa nakulu fi aniyatihim qaala laa qaala laa taakulu fiiha illa an laa tajiduu gayraha faghsiluha wa kulu fiiha waaw mu ne man abu Tha'laba alxushaniyu radiyallahu anhu maa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li parce que comme comme dëkkuloon Medina noonu da mooy dafa doon ñëw ah mu ne dama laaj ndaw yàlla li na ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam naa ñun kat bi ardi qawmin ahli kitab man fa ma dëkkee foofu ay nit ñoo xam ne waa ahlu kitab la ñoo fa dëkk mooy ñoom laa dëkkal comme ñun bu doon tey man nañ ne waaw fii ci Europe inna ñun ñii di wax te dëkk Europe nekk fi ay français yii ay Canada ak feneen wala Australie ak feneen wala Afrique du Sud wala Mali mais Mali même bu dee ne ñeneen mais ñoom du ñuy yéefar mais comme tikk yi ñu la wax léegi yu tubaab yi nii mais sauf que yu tubaab yi ahlu kitaab ah loolu boo tax côté mariage yi mu jara leeral ñu bari di ci tàbbi ci erreur bu toll noonu ñu ne Sénégal jàpp ne tubaab yi ñoom ay waa ahlu kitaab lañ alors que jegewuñoo nekk ahlu kitaab ñu ci bari ay athées lañ. ñu ne kon inna mu ne ko man nekat ñun dañoo nekk suuf soo xam ne foo ma dëkke waa gens du livre laa dëkkal mooy ñi nga xam ne yahuud yi wala chrétiens yi waa afa nakulu fii aniyatihim ah est-ce que mën nañoo lekk ci seen ndab yi seen récipients yi mën nañ ko utiliser di ci lekk gis nga laaj bi mu laaj laaj la boo xam ne da leen a concerné parce que dëkk ak ñu mel noonu moytu seen ndab yi mooy mbir la moo xam ne day fréquent mu leen di dal mu ñëw laaj ci laaj yonent mi alayhi salaatu salaam loolu anam lan mooy ak tey est-ce que mën nañoo lekk ci ndabal ñooñu ñuy ay yéefér ay waa ahlu kitaab gis nga te moom mii laaj na ko comme ni Seydina Adi ibn Hatim laajoon na affaire rëbb yi moom mii laaj na ko ndax moom rëbbkat la woon chasseur la woon laaj na yonent mi alayhi salaatu salaam lan moo dagan ci rëbb ak nan nañuy rëbdeeg yooyu yëpp laaj na ko yonent mi alayhi salaam daal di koy leeral kon nit dangay laaj li nga xam ne moo con moo la concerné directement ah ak li ngay dund ñun gis nga laaj yi mel nii duñu ko laaj waaw duñu ko laaj ay waa man de moom damay xëy tous les jours bërëb sàngam laay xëy lii ñu fay liggéey lii ak lii ah waa loolu dagan na mooy doo gis ku ko laaj de wala yàlla tere même fii am ay copains yoo xam ne ay tubaab lañ ay yooyu ngay demanteeg ñoom di demalanteeg ñoom mais que est-ce am na ci ñun ku mas a traverser xelam laaj est-ce que mën nañ ma invité bu ma demee ma lekk ci seen ndab ya wala seen kaas yañ may xellil ak yooyu mais gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu fi seen himam tolloon seeni yitte yu kawe te xam ne lii la leen borom bi laaj. waaw li nga xam ne moo leen laal seen vie quotidiennement ñu koy def loolu la leen borom bi di laaj mais du leen laaj biddiw ba ca la ca gannaaw Suraya lan laaj pépp suuf ñaata laaj ñaata monde am ak loolu buur yàlla fenn la ko laaj waaw ah waaye xurufu yii nii lan lay tekkeek yooyu du la ko laaj fenn lim lay laaj mooy yi nga xamante ni nii yow mooy mu waral ci sa kaw ak li ngay dunde est-ce que lewul ak lan ak lan moo dagan ci li may def ak lan moo ci daganul mu ñëw laaj lool yonent ba ndax da ñun de dañoo dëkke suuf soo xam ne waa lu kitaaba fa ne est-ce que mën nañoo lekk ci seen ndab yi qaala laa ta'kulu fiha nee na yonent ba saa saam ne leen déedéet bu leen ci lekk de illaa an laa tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha bu leen ci lekke lu dul ngeen trouver yeneeni ndab waaw lu dul ngeen bañ a trouver leneen mooy bu leen ci lekke non bu leen lekk ci ndabu yéeféer yi moo xam juif yi chrétiens yi bu dee ñoo nag la ñuy wax mooy ñi ci des moom dañ leen jëlale ala ba bi aw la à fortiori ñi nga xam ne ay athée lañ bu leen ci lekke illa allah tajidu ghayra sauf bu dee ne ba mu des bu dee ne trouver wu ngeen yeneen ndab yu ngeen mën a lekke lu dul ndabul yéeféri farsiluha te ji boobaa bu leen def ñoom ñu def ci seen ñam yi nga xam ne daganul rek kon comme ñuy yàq ci mbaam wala ci ni ñu togge yooyu ngeen ñëw rek togg ci noonu non bu boobaa bu leen ko utiliser lu ngeen trouver wu ngeen leneen lu dul yooyu bu boobaa nag si farsiluha na ngeen leen raxas ba pare ndab yooyu après wa kulu fiihaa ngeen yàkk ci wala ngeen togg ci li ngeen ciy togg wa kulu après fiihaa ngeen door cee mën a lekk ñu ne la lii moo indi laaj bi te tamit gis nañu gisoon nañu ca xadiisu daam zaaj ba waaw ba mu la doon wax ne ndaw sa xadiis Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu tuddoon nañ ko tamit ci tabu biñ naan xadiisu Seydina Uqbat ibn Amir bi dane yonent bi alei sat biddanti woon na tabu bañ ne la mais xadiis boobu wérul waxoon nañ la ku mel ñoom imaam al-Waaqidi dane woon yenn yi fii la xewoon xadiis Seydina Abu Qatada Seydina Imran gisoon nañ ne yeneen tubaab saa saa mooy ndaw sa ba ñàkkee ndox te tukki ba mu yónni Seydina Ali ak Seydina Imran radiyallahu anhuma ñu daal di dem bañ dajeeg ndaw sa yoroon ñaari baag ya teg ko ci kaw géléemam ñu ne ko yaa amatallah aynal ma yow jaamub yàlla bi bu jigéen bi ana ndox mi mu ne ko gis ngeen démb heure bii laa jóge fa ndox ma fa ndox ma am yéen du ngeen am ndox. ñu ne ko kon ñëwal ci yonent àndul ak ñun ñu dem ci yonent ma saa saa mu naan kan ki ñu naan assaabi mooy parce que waa Quraysh defoon nañ seen campagne de diabolisation voilà gis nga ko faar yi ba xatta dëkk yu sori yi sax village yu reculé yi yëg nañ ne ñoom ñu ngi woowee yonent ma saa saa assaabi ba ñoom ñu jàpp ne moom loolu la doon waaw ba mu nekk mu ŋàññ boo xam ne moo tax ñu naan ko assaabi mooy gis nga campagne de diabolisation dafa yàgg voilà. voilà léegi ñu ne ko waay yow ma ne en tout cas topp ñu daal waaw ma ah, daama ki ñuy wax benn la mais ñun duñu la conf duñu la confirmer ci lool nga wax mais toppu ñu bañ demee yeneen tibale saab ndox moom da ko utiliser ba moom moo ci barkeem la ndox mi kiiwe ba ñépp am ndox mais mooy utiliser na foofu ndabal yéeféer non ak fii Tabuk bi mu duggee ci kër ndaw sos léegi nag loolu moo di laaj bi loolu ak xadis bi nga gis kon xadis bi da ko doon tere xadis yee bu Seyna Salama bi bi mu duggee Tabuk ci kër ndaw soosu utiliser na baag bi ndox ma fa ne ak damza jiñ la wax sànq ndaw soosoog ñaari baagam yi kon léegi laaj bi mooy nan la ñuy boolee xadis naa Sa'labat al-Xushani al-Xushani radiyallahu anhu bi mu ne bu leen ko utiliser lu dul da cee teg condition lu dul trouver wu ngeen première condition ngeen bañ a trouver yeneeni bool yeneeni récipient yu lu dul ñoom seen yos te bu dee lool la bala ngeen leen a na nekk loo xam da ngeen koy raxas ngeen door cee lekk xam nga première mën na nekk ñu ne la bu dee côté bii baat lañ ciy def am ndox la te innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dama laab tey laabalaate dara amul dara dara dara dara dara dara dara du ko sobeel kon mooy kon yow baag bu dee baag bi grawul parce que ndox la te ndox kese lañ ciy def moom lañ ciy root di ko ci def kon nag ah mbir mango te xadis boobu mu ngi ci sunan yi imaam ahmad solo na ko daal na koy wér wéral innal maa tahurun la yunajjisuhu shay ah mooy xadisu seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu jële ko ci yonente mi alay saatu salaam ñu ne kon nag yow sa côté ndox bi baag yooyu garaawul parce que leer na ndox lañ ciy def bii yow dëgg la bu seyna abu sa'id al-khudri abu sa'labat al-khushani bi muy wax mooy ndab yoo xam dañ koy toggee ka lekk waaw même bu dee shafi'i ba na leen ndox it daa bokk na comme wa man lam yat'amhu falaysa minni falaysa minni comme le seyna daa ba ñu rombee ca ndox ma taalut ak jaalut ah mu ne bu ngeen rombee ca ndox ma bu kenn laal ci ndox mi lu dul koo xam ne da cay as bu ci kenn naan mu foofu lan la ci yàqu am ho moo tax ci wàllu zakat buñ ci ñëwee nañ gis Shafi'i yi rahmatullah alayhi wute biñ am ak waa jumhur ci wàllu euh, euh, yi génne zakat yooyu ndax fii ndox la waxta ndox dane fii foo alxuraan dafa utiliser man lam yàqu am ho ku ko mooy taama mooy lekk mu utiliser ko ci wàllu ndox voilà léegi ñu ne la kon baax na bu ñu jëlee foofu léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ñoom dañoo euh, wax ne mooy ci laaj boobu est-ce que utiliser euh, ndabul yéeféer yi kon loolu lu mën a nekk loola dafa xaram ku mel ni xanafiye yi shafi'iye yi ak xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu utilise ko man naa nekk sa amul benn sibeel amu ci amul dara luñ ciy sib waaw mooy en respectant conditions yi xadiis bi wax mooy ne euh, même loolu sax le fait ñu naan même boo trouvéwul dara loolu yonent ma ne saab-saab da ko waxoon ngir ñu gën a euh, euh, redoubler ndax fa ñu nekk la réewum yéeféer la boo xam ne ñu vigilant ndax ñoom duñu moytandiku sobe waaw moo tax mu leen koy waxe noonu sinon boo xoolee nii këne mbir mi set na laab na amul dara lu ci taq amul lenn loo xam ne luy niroog yooyu la mooy ne loolu mën nga cee lekk voilà voilà amul sobe amul dara ñoo yem gis nañ ne boo nga xool gisoo ci luy niroog trasu sàngara wala xinziir wala yooyu loolu moom loolu dara newu ci waaw te loolu mooy waxu kon niñ la wax xanafi yi shafi'i yi ak xanaabila yi kanta maalikee yi ak zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne noo dañoo sikku ci lekk waaw xam nga ñii dañ ñu njëkk ñi dañ na ne sibeel sax da cee amul nit ki man nga cee lekk ci ndabal ñooñu yéefér yooyu waa ci kitaab sans benn sibeel amu ci maalikee yi rahmatullah alayhi ak zahiri yi ne dañ koo sikk waaw ndax lan ñu ne ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam premièrement bi ñu ko laajee bi ko Seyna Abu ba laajee li mu njëkk a wax dane laa non ba pare mu cegti ay condition mooy ñaar ñu bañ a trouver yeneen i ndab te bala ñu koo utiliser nañ ko raxas mu ne précaution yi yëpp mu ci teg ak le fait mu commencé ne laa lool mooy wan ne même boo remplir loolu lépp loolu dañ koo sit mooy boo gisee yeneen lekkeel ci leneen. waaye bu lekk ci ndabal yéefér kanta waa jumhur dañu ne non benn sibeel amu ci waaw imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne xadiisu Abu Sa'laba bii li muy wone mooy ne mbir yi ay cin lay wax yi nga xam ne dañ ciy togge waaw te mbir mi nekkul ne parce que xam nga boo toggee ci leen day imprégné nga jël mbaam togg ko ci cin day imprégné wu ñu ne looloo loolu ndab yooyu lay wax te ndab tal bu dee lool la mooy najaasa gi rek la ñuy xeet te loolu moom ñu nekk ahlu kitaab ñu nekk athée ñu nekk jullit ñoo ci yem jullit bépp jullit boo xam ne it mooy liñ doon wax yàpp yi nga xam ne redd wuñu leen ci yoonu charia lay togg comme yi nga xam ne les noo halal yi ñuy jaay ci ay Carrefour casino grande surface yooyu moom yooyu lay ak boucherie bi moom yooyu lay togg kooku nekkul jullit tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di di lekk ci loolu di tudd di di di di di jënd yooyu moom yooyu lay jënd parce que nee moo gën a yomb moom moom àgg na daal ci wàllu diineem moom jaralu ko lu bari waa jooju walla iyaadu billah ba moom muy def loolu ñu ne kooku moog yéeféer bi bi utiliser ndab yi di ci def sobe ñoo yem képp waaw ñoo yem képp kon affaire bi nekkul ci est-ce que yéeféer ko moom wala jullite ko moom wala ab atee ko moom ku gëmul yàlla dara gëmul bet ab koo xam ne moom dafa gëm nee na gëm ne dara gëm na Seydina Isa wala gëy na gëm na Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñoo yem mbir mi résultat bi kese lañuy xool mooy waa ji lan la lan la ci utiliser est-ce que lu lu lu laab la ci def wala lu laabul wala lu dagan wala lu daganul loolu nag jullite ñàkk jullite ci yem te lii wane ne dara newu ci suñu alquran suñu borom moo ne wa ta'amuhum hillun lakum no moo ne yéeféer yi seen ñam yi dagal na leen hein waaw mais seen ñam yi ñoom seen togg yi dagal na leen du loolu alxuraan wax ndax xam nga chrétiens yi juifs yi ñoom bokk nañ ñam habilitation fekk respecté nañ comme ni ñu ko waxee woon ñu bañ koo rendee chrétien bi rendee bismil masiixi bu dee loolu du baax waaw mooy bu dee ñoom respecté nañ ñu leen seen religion wax ñuy rendee ñu rendee noonu loolu day dagan ci jullit bi bu ñu toggee kooku ba yakkal man nañ la toggal mais ñu ne te loolu li koy gën a wane yonent ma lay saab-saab keroog bi ñu demee Xaybar euh, yàpp wañ ko defaroon bosanal ko kan moo ko togg lu dul juif ab denn juif juif bu jigéen moo ko togg noonu te yonent ma lay saab-saab bañ ko ko joxee neewul non non ndabul yéeféer yi kenn du ci lekk waa ahlul kitab mais da cee lekk kon da taa mu nekk fi di seet est-ce que kii non da cee lekk ba poson bi laal ko ak kamu waaw kon nag ñu ne lii lépp day wane ne affaire bi benn sibeel amu ci te nit mën naa lekk ci ndab yooyu maadaama mooy laab na waaw laab na kese lañ ciy seet loolu kese la te ñu ne xadis bi nga waxoon sànq bu Seydina Imran bi ndaw si jële woon ndaw si mazada yooyu ñaari baag yi waaw ak tamit kii bu sëy naa Abu Euh, euh, euh, Salama ibn al-Muhabbiq dafa dugg ci kër ga keroog tabu benn femme boo xam ne mushrika la utilise baag boobu defoon ndox voilà kon ñu ne lii nii day day wane ni ñun li ñu wax moo gën a dëgg waaw ñoo yem rek yéeféer bi ak jullit bi dañuy xool rek lenn kese lañuy xool est-ce que ah ñoom loolu dañ ciy bàyyi xel. est-ce que sobewu na wala déet bu sobewul baax na waaw xam nga maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan bu dee cin la hein boo xam ne dañ ciy togge mbaam xuux mooy li ñu waxoon sànq mbir mi day imprégné wu ci cin li moo tax cin di nga gis cin lu bees bu ñu ko door a togg ñu yàgg cee togg ba mujj même loo raxas raxas am na ñuul ñuul yu ciy des bu dee ne du mboom bu bëggee ko waral ñu ne gis nga noonu muy imprégné woo day tax bu dee yàpp cin boo xam ne xinziir lañ ciy togg wala fuur boo xam ne waaja ay ganaar yoo xam ne rendi wuñ ko ci charia la fay lakke muy siit di def noonu takk ci kii bi yépp yow bala nga ko utiliser ah mooy ne bu dee da ci imprégné wu bu dee maalikee rahmatullah alayhi loolu moom daa mënul la ne sax waaw boobu moom amul sax lu ñu sib mooy daa mënul la ne parce que affaire bi dafa dul dagan nga def ko parce que day imprégné wu ci biir waaw waaw mais li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur min alxanafiyati wa shafiiyati wal xanaabila que ne amul benn sibil waaw mbaa daama mu ngi respecté que ne amul sobe ndax wa ta'amuhum xillun lakum ñoom seen ñam yi dagan na leen ak xaybar keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam ndaw sa yahud bi juif ba toggal na ko mu nekk waaw te tamit euh, gis nañ mazaada yi ñaari daam zaaji ak ndaw si ci salamatu ibnul muhabbiq keroog ci tabuk ba mu ñëwee utiliser na seen awaan yi seen ndox yi te ci seen baag la ne woon te baag ya mën nañ mënuñ ne baag ndox kese lay def waaw parce que xamoon nañ ne ndab yi dafa ne woon loo xamante ne nii yu lu tumuranke la woon mooy du fu nekk nga doon romb gisi ndab waaw kon nag mën nañ ci def ndox mais mën nañ ci def leneen yéen maalikee rahmatullah yéen a ngi nii ne sànq ne ab der ba bu ñu ko wullee médd bu ñu ko wullee deram yéen nee ngeen biir bi du laab bite bi rek kay laab ngeen ne mën nañ cee def ndox ak yu wow yi kon kay loolooy wane ne kon yéen buñ ci defee lu mel ni soow du baax buñ ci defee lu mel ni leneen ay jus du baax kon kay yéen kon xam ngeen ne kon mbir mi du ndox rek a ciy ne voilà kon nag mooy bu dee baaj yi tamit comme ko utiliser woon na ko te waxul ne oh yéen. ah seen baag bi xaaral ak iwag yooyu yëpp dafa ñëw utiliser ko kon loolu lañuy xame ne kon amul benn sibeel bu ci am utiliser ndabu yéeféri buñ la toggalee yàkkal la indi la maadaama lañ lay yàkkal lu dagan la ceebu jën la la ab ab ab ab ab ate yàkkal ab chrétien ab loolu wala ngalax dóoral la ko ci ay bool jox la lu mel noonu lépp walla euh, togg yàpp woo xam ne ca boucherie bi fee la dem bu xalaal bi jënd fa ñëw togg toggub yaasa wala cuu wala gaa yooyu ñëw yakkal la dagan na fayeen bi wax naa lu la bégloo ah <laughs> léegi ñu yem noonu wallahu taala alam ah <laughs> voilà léegi kon naa la ba nga dem añi dégg voilà